suuratu saf mu ne yaa ayyuhal ladina amanu kunu ansaarallah mu ne yéen ñi gëm yàlla kunu nekk leen ansaarallah ñi nga xam ne dañuy dimbali kese ah eh, yàlla kunu nekk leen ansaarallah ñi nga xam ne ñooy jàppale seen borom di dimbali seen borom li moo tax waxu Sufyaan beeg ñi mel ni ñoom dëgër te ni xawaar yi moo ciy jàppale waate ansaar an-naasiru ah pluriel bi mooy ansaar mooy xawaariyuuna kamaa kem li nga xam ne qaala la wax Iisa ibnu Maryam sayyidinaa Iisa di doomi Maryam alayhim assalaatu wassalaam lil xawaariyiin li mu waxoon xawaariyuuna am ya mooy ñëw seetloon ah seet lécc di ko jàppale naan ko man ansaar mu ne leen man ansaari ilallah ana kan moo pare ngir jàppale ma ñu jëm ci yàlla qaala alxawaariyuun ñoo ñee di xawaariyuuna yu weex tàll yata sell ci lépp ngir jàppale seenu yonent ne alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu nahnu ansaarullah ñun dañooy ñi nga xam ne ñooy jàppale yàlla fa amanat mu gëm taifa benn mbooloo min bani israila ci waa banu israil alayhi salaatu wassalaam wa kafara taifa mu am beneen mbooloo boo xam ne moom dafa weddi fa naa ñu daal di dëgëral daal di jàppale alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm ca ñoom ala aduwihim ca seen noon ya weddi fa asbahu ñu daal di mujj zahirina féete leen kaw daal di leen noot kon mu ngi noonu xawaar yi kon kàddu alquraan la ah yoneen kàddu sunna la kàddu waxyu borom la kon <coughs> yonent ba nay saam nag ni ñii mooy daa am ñoo xam ne yonent bu yàlla yónni am na ñoo xam ne ñoo ko gëm ñoom pare nañ ñii lañ mel waaw sell weex tàll mucc ju bépp ayib pare di dimbali seen yonent te dimbali seen yonent mooy wa yaxuzuuna bi sunnati alhamdulilah buy dund ak bu fi jógee euh, lam fi tëraloon ci yiw dara taxul tempête yeeg ouragan yeeg neexul gaa yeeg tay tay tey ñu lakka ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu teg leen lu nangama ci nangam du tee ñu ja tee ci waaw ñu géej rek di roy lim fi bàyyi mooy seen boussole mooy seen lumière ci désert bii ñu lëndëm bii di àddina biñ ne lenn kese moo leen fii leeral laa wax mooy li fi seen yonent indi mooy lampe bi mooy phare bi leen di wan direction à suivre moom kese la ñuy topp loolu mooy ñu njëkk suma ginnaaw ñi innaha taxlufu min ba'dihim xuluf mu daal di leen wutu nag <laughs> xulufun ay wutaakoon yu yées a yées a yées a yées waaw arab bu nee xalfun mooy mooy mooy mooy wutuwaakoon bu yées bu yées boo xamante ne dara baaxu ci waaw moo tax borom bi ci suuratu Araf mu ne fa xalafa min ba'dihim xalfun warisul kitaaba yaxuduuna arada hada al adna wa yaquluuna sayughfaru lana <laughs> wa in ya'tihim aradun mithluhu yaxudu wa alam yu'xad alayhim mithaaqul kitaab allaa yaquluu ala allahi illa alhaqqa wa darasuu maa fiihi wa daarul aaxiratu xayrun lilladiina yattaquun afalaa ta'qiluun waaw fekk mu ngi doon wax kuréelu banu Israa'iil waaw nekkoon ci kàccoorte ñenn ñi gëm ñenn ñi nekk ci kàccoorte te aaya yi mooy def mooy mooy continuer aaya yi ñu gisoon bee passé wa yuqaalatu ummatun minhum lima ta'izuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadidan qaalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun waaw mooy <laughs> yaa ngi fàttaliku ba ñenn ñi ne dañuy foo jaar par force dañuy napp samedi am denn kuréel bu baax jóg ci ñoom dem wax leen ak ñoom nee ne eh, xanaa yëgu ngeen ne da ngeen a ne suñu boroom dafa xaraam dañoo xaraamal lii sariya bi ñu yor dafa xaraamal ñuy napp samedi ñu ne waayow xam nañ ko ñoo tey dañuy def xam ne ñoom baax nañ waaye rek nga ngeen di nekk di waar ay nit ñoo xamante ne yàllaa leen di alak ba pare du leen buggal mu tar ñu ne ah dañ koo def ngir un ngante te suñu borom amaana it wala lalum yattaqun amaana ñu ragal yàlla gis nga aayoo bi nga ko ëndee di déendi mu ne gaa yi xam nga ci noonu mooy da gis ñetti kuréel lañu woon kuréel bu féeteerlu bi beneen kuréel boo xam ne baax na lool bay digle lu euh, njekk di tere safaan beneen kuréel bi baax na waaye dañ ne nooloo ñuy jaruñu ko parce que ñuy alku nañ ba pare waaye suñu boroom ne wa qatta'nahum fil ardi umama waaw ma daal di leen tasaare wasaare leen disperser leen ci kaw suuf umaman ñu nekk ay xeet yu wuute waaw ñoom ñëpp banu Israël lañ mais seeni jëmuwaay wute mbooloo mu nekk kullu hizbin bimaa ladayhim farihun mbooloo mu nekk ne ci ñoom la leen di bégloo ñenn ñi mooy yàllaa leen di bégle ñenn ñi jaamu yàlla <laughs> waaw moo tax mu ne minhum sa minhum salihun am na ci ñoom ñu baax wa minhum duna dalik ñoo xam ne àgguñu ci baax mooy safaanu baax wa balawnaahum bil xasanaati was sayyi'aati la'allahum yarji'uun ma nattu leen jaare ci yu neex yi ci xéewal yi yu baax yi was sayyi'aat ak yu metti yi la'allahum bu ko defee yarji'uun mooy borom dina leen di teg ay natt mu metti lool ngir wan leen ne sama jaam maa ngi après defal leen ay yu neex ngir wan leen ne man maa ngi waaw jamonoy qabdu ak jamonoy bastu jamono ji nga xam bi dina leen di ñëpp mooy teg leen ay natt yu metti ngir ñu mën a dellu ci moom. waaye après day indi ay jamonoy bastu mooy yaatal ubbil leen wërsëg may leen ay mbir seen mbir di dox seen activités yi di dox mu ne loolu lépp nattoo naa leen ko lu nekk te àddina bi loolu fi ma ah. neex ak naqari waaw neex ak naqari loolu la àddina bi di jongle woo wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas bés yaa ngi noonu diggante li muy tourné mooy entre neex ak neexu neex ak lu neexul lu neex ak lu neexul waaw xasanaat ak sayyi'aat ngir lu tax borom bi nga def loolu la'allahum yarji'un ngir ñu dellu ci seen borom génn ci seen mooy yàlla yi newoon waaye fa xalafa min ba'dihim gis nga ñooñu baaxoon ba sax di waaraateeg ñeneen ñi naan leen é eh, xanaa yóg ñu dañ leen woo tere ñeneen ña tamit ña doon wax sax naan ñun xam nañ ne loolu la mais ñee dañoo dëgër bopp baleen leen ñi yàlla alak na leen ba pare façon yooyu yëpp finalement kenn amatu ci fa xalafa mu daal di wutu min ba'dihim seen ginnaaw xalfun wutaakoon bu yées boo xam ne lu ñu liggéey mooy ñii la xadiis bi di wax warisul kitaaba dañoo doon téere bi de naan ñoom ñooy les rabbins ñoom ñooy les prêtres ñooy les labbés waaw ne nag ñoom rek ka am droit wax ci tawraat ak injil ñoom daal ñooy les ñoo yor diina ñooy les papes les prêtres et les et les et les et le rabbinat le grand rabbinat d'Israël ak façon yu mel noonu waaw le pontificat waaw la papauté l'archevêché ah ñoon façon yooyu ñu ñëw <laughs> ñett yi ma mujjee wax nag moom lool ci chrétiens yi la am waaw quant à leur grand rabbinat mooy rabbin yi mooy yahuud yi ahbaarul yahuud léegi ñoom ñu ñëw wareesul kitaaba ñu doonu téere bi bu dee yahuud yi tawraat bu dee juif yi bu dee chrétiens yi euh, li nga xamante ne mooy injil l'évangile mais lu ñu def yaxuduuna arada hada al ñuy jël li gaaru ci àddina bu jege gii moom la borooma hada al adna waaw mooy lépp luy poñeetum àddina pare nag ngir jaay téere ba bu nga xam ne moom lañ doon de ci seen nit ñu baax ña ñu jële ko ci seen yonent yu baax ya pare nañ ngir échanger ko li nga xam ne mooy poñeetum àddina bu doye di mi ba pare wa yaquluuna ba pare buñ koy def defuñu ko ñàkk xam ne xam nañ ne ci caay caay lañ lañ ne waaw wa yaquluna ñaan sa yughfaru lana eh, ay dinañ ñu jéggal non eh, borom bi nag waji baax la ci ñun dinañu jéggal dina nañu jéggal nga foog ne benn yoon boobu lañ koy def di jënde al aqlu bi di marchander xam-xam bi ñu yor ak li nga xamante ne mooy xam-xamu diine bi ñu ñu pare nañ ngir toog ci ba doxal ay caaxaan ndax lañ leen di dig ca yi ak lañ cay am nga ne benn yoon la naan sayu faru la naa jéggaluñ de non dañ naan rek ne dañoo dalum xel te loolu dalum xel mooy ñaawe ay teggin jëme seen borom mooy borom bi maa ngi def lu la li ngay tere laay def waaye bon dañ ma jël ah, y a pas de pas de choix ah. waaw way yatiim aradum mislu bu leen beneen gaar gaar bu mel ni biñ jëloon ci wàllu poñeetum àddina alal yaat poste yañ leen dig wala subvention yañ leen dig yi nga xamante ne moom lañ leen di defarale seen seen synagogue yi ñuy gën a dagg ci nit ñi gaay di gën dagg ci ñoom fidèles yi ak yi nga xamante ne mooy seen seen église yeeg yooyu ah bu lu mel noonu ñëwatee ak loo xam ne moom la ñuy tedde waaw du ñu liggéey waaye kenn ëpp leen alal am ay privilèges yu bari ay voiture de fonction wala yoo xamante ne yu mel noonu <laughs> lu ne di tedde alalu réew mi kese. bu leen lu mel noon noonu dikkalatee yaxudu fu ñu jëlaat <laughs> waa suñu borom ne waa alam yu xas alayhim mais ñi est ce jëluñu woon ci seen kaw mii saakul kitaab yi kóllëre téere ba ci téere bi ma leen yónni Linjiil wala Tawraat allah yaqulu bokkoon na kóllëre ga ma jëloon ñoom ñi yor xam-xam bi ma leen indil muy wax yu bi ñu bañ a wax alallahi ñuy wax ci yàlla lu dul illa alxaq lu dul dëgg mooy allah yaqulu mooy bu ñu wax de mooy nañu wax ci yàlla mbiru yàlla illa alxaq lu dul dëgg nañ woo nit ñi ci wéetal yàlla nañ woo nit ñi ci li neex yàlla waaye di soril nit ñi li yàlla tere waaye pare nañ ngir daganal ay mbir ne dara newu ci parce que ñoom diw la caaxaankat yu mag yi comme que loolu lañ bëgg musique bi lañ ne ñu ne musique bi dagan na waaw fii ak la fay xaw yu bon yépp ñu ne loolu lépp dara newu ci mbégte façon mbégte la mbég mbég mbég mbégte kese la waaw te loolu kii va contenir la le mbégte lu dul les fanatiques et les <laughs> waaw léegi nag wa darasu ma fii te jàngoon nañ li ci téere bi waaw waaye malgré lii lépp ñu toog ci ginnaaw bi ñu xamee waaye ngiru àddina leen tax a jóg wa daarul aaxira tax ay nañu xam ne kër gu mu juga xayrun moo gëndalil ladina yattaqun waaye ngir ña ngir ñi ragal yàlla di moytu ay tereem tey lamboo ak ay ndigalem la afalaa tànqlu mais ñi dañoo dox wala wala du ñu xalaat nan la mën a xamee lii lépp nar a jëndee muy awmal qiyaam seeru teraanga boobu ñu weccee ko li nga xamante ne nii mooy dund gii nga xam ne ak a gaaw a jeex te minute bu ne mën nañoo dee ñàkk liñ amoon yëpp waaw ñu nan ngay weccoo wee bëleeg bi waaw lii nag mu doon wax waxoon nañ la woo ba ñuy gis tafsir bi ne loolu nag ci xeeti yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy képp koo xamante ne nii yow sa baay dafa baaxoon. nekkoon ci diine lañ ko xamee woon ak jàngale diine moo xam nag ab sëriñ lañ ko doon woowe wala ustaas wala cheikh wala nu mu ko man di woowe wala say maam ci loolu lañ leen xamee woon nga ñëw di mbubboo la seen maam yi ne woon te lu ray diine yaa ko fi nekke ah di ray julli yi dem ba sax yenn yi nga xaraamal leen ko ndax yow yaa ko dul def gaa yi ñàkk solo diine ji ak digalu yàlla yu ñeme yi nga xam ne mooy xormaay yàlla yi mu tegoon ne bu ko kenn bëtt ñu commencé bañ la xamee lañ commencé am fit di ko def kooku mooy ñii ñooñu ci xeetu yonent bi saa saam ñooy waa banu Israël te ñooy kër Serigne Seck kër Cheikh Seck kër Oustaz yi képp koo xamante ne nii surtout ñenn nga ci ñu baax ñi ak lu ñu la mën a woowe sëriñ Cheikh yooyu yëpp bu la ci neex ah Oustaz waaw yaaram beek yooyu nga ñëw la fi sa maam nee woon nga jënd ko mbiri àddina di am limousine ñu lay defaral neexu nguur yi nga xam ne ay caaxaan zawul zawul tidaay la Cheikh Ahmadul Xadim doon wax radiyallahu anhu ba muy denoo sa yenn sëriñ yi nga xam ne ak gée ngi jege si <laughs> mu ne ñenn ñi moom dañ leen di gis <laughs> mooy bi muy wax rek mooy li nga xamante ne mooy faux sëriñ yi mu ne ñenn ñi moom ñoom moom seen affaire lenn la ñoo moom dañuy xëy rek foo leen gisee ñu nga sa buntu sëriñ si nga euh, kii boroom gër yi nga nguur yi nga xamante ne zaw tidaay boroomu galgati yi joroomu tooñkat yi waaw ñoo moom tooñkat lañ fi nekk Makka langal leen ko waaw di laaj bi yi bu doon tey dañ naan di laaj aywa ah Makka gi daal dinay kii de waaw di fàttali sasiya ak yi nga xamante ne nii moom ngeen war a joxe te gaa yi jëlewuñ ko fenn lu dul ci keesu ñi nga xam ne alal ji ñépp ko bokk mu ne ñooñu nag ñooñu la Serigne bi noonu Serigne Touba non waaye Cheikh Ahmadul Khadim wallahi radiyallahu taala anhu wa <laughs> moo tax man yéemu naa koo xam ne danga ne taalibeem doo pare taxaw nit ñu mel nii di la tax <laughs> non non mooy man man man c'est équation que je me waaw ana naka beneen yow taalibeem nga ba pare nga nangu ci ginnaaw bi bu waaw bu dee ne xamoo li mu bind loolu yow waxuma la waaw mais koo xam ne yow xam nga minimum jàng nga masaalik <laughs> di di ko jaare ak luñ di la nax waaw nga ñëw di ko nangu mooy sawaay nag euh, seetal sa bopp waaw yaa ko tay waaw boo nangoo nag ñu def la jaam di la jaamloo ci ñoo xamante ne nii moom ci mooy yàlla lañ dëkke ginnaaw bi bi nga xam ne ñu affaire yi leer mais sawaay loolu c'est ton affaire waaw bu dee da gërëm ku la nax nag sa affaire la quoi waaw waaw nga xam ne noon rek lañ fi nekke ñenn ñi langal ko nguuri boroom boroomu boroom boroomu kii euh, jalgati waaw di laaj fa euh, zaadam jazula <laughs> yóbbal boo xam ne bu duun la <laughs> bu ñu mën a def ci seen cérémonie bi ñu war a def wala màkk gi ñu war a dem ak biir yi nga xamante ne nii moom la war a yóbboo eh, ñu naan sëriñ bi joxe na temps ah temps de billet de Makka lu yóbbu te lépp nekk dara ngir tël kese <laughs> du dara kon nag affaire affaire baa ngooku quoi léegi. loolu kon képp koo xam ne ci xeetu yonent bi saa saa noo nga mel mooy yow yaa fi taxaw waa banu Israël bul sori ah, naan kii ñoo garaawoon man jarul garaawoon daa jar ngay seetal rek nattal sa rek waaw man nii di wax yow mii dégg keneen kuy dégg seetal rek bu dee ne yow ci lii lañ la yaroon ci lu baax nga bàyyi ko fi jënde ko mbiru ay intérêt mondain addina yooyu ndax loolu yow yaa yow min bani Israël yow ci waa banu Israël yaa leen fi toogal banu Israël xeeti yonent bi sa sam yow ak ñi mel ni yow kon xalfu na ngoog waaye xalful ñuy suñu boroom tabaaraka wa taala wax na ko ci suuratu Maryama waaw alayhi salaatu wassalaam waaw bimu ne gaa yi yonent yu baax ya waaw bi ñu fi ñëwee mu tudd ay yonent yoo xam ne ndeysaan yu baax a baax a baax waaw yoo xamante ne ñeneen doon xam nga nuñ def bañ ñëwee suñu boroom ne fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u as-salaata wattaba'u ash-shahawaati fa sawfa yalqawna ghayya <laughs> waaw tudd yonent ya nga xam ne moom la borom bi xéewal ulaa'ika alladhiina an'ama allahu alayhim mina nabiyyiin min zurriyyati aadama wa mimman hamalnaa ma'a nuuhin wa min zurriyyati ibraahiima wa israa'iila wa mimman hadaynaa wajtabaynaa idhaa tutlaa alayhim aayaatu rahmaani xarruu sujadan wa bukiyyan après nag ñii mu ne ulaa'ika bi mu tuddee yonent yoo yële tudd leen seen mbir waaw ay wazkur fil kitaabi ah Maryama ak yu mel noonu ak ainsi de suite di wax yooyu ba agsi rek ci yonent yu baax yee ñoom Seydina Ibrahim Seydina Ismaïl ah ak ñooñu Seydina Muusa wazkur fil kitaabi Ibrahim ainsi de suite ak ñooñu ak ki nga xam ne ñoom Sey wazkur fil kitaabi Muusa ah <laughs> wazkur fil kitaabi Ismaïl wazkur fil kitaabi Idris. ñu ñëpp tudd leen ci téere bi mentionné na leen ci alquran ji ci saar bi rawatina ah léegi mu ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewale mu ne ulaayka gaa yooyee joxoñ leen joxoñ mu sori ndax daraja yu kawe ñu ne woon mooy alladina ñi nga xam ne an'ama allahu alayhim ñoom la borom bi xéewale ci seen kaw minan nabiyyiina ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam min durriyati aadama ci euh, descendance xeetu Euh, euh, mooy euh, sëtu Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam wa min wa mimman hamalnaa ma'a Nuuh ak xeetu mooy ñi ñëpp Seydina Adam mooy seen maam bi gën a mag ci ñoom lañ moom lañ cosaanoo waaye ñett borom bi yeboon ca kaw gaalu Seydina Nuuh ga ndax ñoom wa anjaynaa allaziina mooy ñi nga xam ne ñoom la sauvé woon mooy ña ne ca kaw gaal ga ñoom kese ña ca des ñëpp ñu labal leen kon ñooñu it ci descendance naa Nuux alayhi euh, euh, ñam ñam yeboon ca gaalam ga waaw wa ja'alna zurriyatahu humul baaqiin borom bi nee na ma def ña ko gëmoon bi aw njabootam ñoom ñooy ñi des ci kaw suuf waaw kon ñooñu yonent yi ca ñooñu lañ jóge wa min man hamalna ma wa min zurriyati Ibrahim ak tamit ci njaboot Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mooy tànneef lañ ci kaw tànneef wa Israa'iil ak njabootu Seydina Israël di Yaqub alayhimu salaatu wassalaam wa mimman hadayna wajtabayna ak ñi nga xamante ne ñoom génne ci ñi nga xam ne ñoom lañ gindi tabb leen daal di leen tànn idaa tutla alayhim ñoom de buñ masoon a jàng ci ñoom ayatu rahmaani aaya borom bi fees dell gërma ne nu ñuy def xaru dañuy rot su jaran su jóg wa bukki yaa di jooy mooy saal yooyu lañ amoon ñoom nekk ñoon ay ay amuñoon ay cœur yu insensible bi ay ci ayatullah yi déedéet ñuy tudd aaya yàlla yow ça te laisse de marbre jariñu la dara yëngalu la dara amul dara lu soppi ci sa biir ñii sa biti dara ñoom meluñu woon noonu waaw xarul sujjadaa dañ doon rot wa bukki yaa di jooy di toroxlul seen borom léegi ñii ñu baax ñii seen gannaaw lu xew suñu waroon ne fa xalafa min ba'dihim xalfun fa xalafa bu wutu ñëw derrière seen gannaaw xalfun wutaakoon bu yées la njëkk a def mooy la la a rëy jëf ji gën a rëy ci ngëm yàlla ci jëf yi alhamdulilah borom bi teg ginnaaw ngëm yàlla muy julli gis nañ ko fan yee waxati ko woon te gisoon nañ ko ci téere bii bi yonente may sa saam doon wax eh, jëf leen te ngeen xam ne manu ngeen a peeg jëf yu baax yëpp waaw te ngeen xam ne seen jëf jëf yi gën ah mooy as-salaa mooy julli loolu lañ njëkk a màbb adaa'u salaata dañoo doyadal julli yow connexion bi nga war a am ak sa borom nga dagg fil boobu waaye fooy baaxeeti mënoo baax moom moom la njëkk a neenal wattaba'u shahawaati topp seen bànneex ya topp bànneex moo tax bànneexu damaa war am xaalis j'ai des chantiers j'ai des kiis ta nit ku nekk nag na leer li waykatu arab bi wax fama qada arabun illa ila arabin amul benn projet buy jeex lu dul am nga beneen projet fii da ngay nit koo xam daan man sama projet yëpp mooy sama kër gi na pare pro projet mooy mooy sama diplôme bi sama sama master 2 bi tey ma ko amee ñii naan sama bi man daal bu ma ko amee mais pare naa ci quoi mooy sama affaire baax na mais mu pare ko nekkaat ci yeneen projet mooy bu jeex beneen ñëw nit ku nekk ba ko yàllay faat bés boobu am na projet yu newoon ci boppam waaw léegi nag ñoom seen bànneex yooyu ñuy topp parce que dañoo war a am kon nag li yàlla digle na puus lee ndax dañuy teree am waaw dañoo bëgg lu neex suñu pëyëg suñu biir li yàllay tere loolu dañu koy xañ kon nañ ko puus nee wattaba'u shahawaati waaw bu ma waree am moom julli garaawul ah ah saa boo wàccee paketeel yëpp boo wàccee daal nga julli leen xawlu kadib waxu kàcca googu lool amul ci lislaam waaw ah oustaz waaw man de damay liggéey mais liggéey bi daanaka du ma amal kii ah bu ma payee fajar laay mën a julli bala maa wàccaat daanaka euh, vingt heures dix jot yooyu ñu may defar sama julli non loolu dara new ci ah, amul waxu la lu am loolu lislaam loolu amul ci lislaam way <laughs> loolu diiney ka koy wax la te loolu du diiney dara diiney ñeen la diiney bànneex la amul ça n'existe pas ku la ko wax waxul dëgg waxoon naa la ko demal ma ci sa coyow ngir bu la neex nga indi gele ahna hanafiya yi demal ci malikiya yi demal ci hanabila yi demal ci shafi'iyya yi rahmatullah alayhi demal ci imam sufyan as-sawri demal fu neex al-awza'i nga ñëw ndax di nga fa trouver wax jooju wallahi doo ko trouver waaw demal nga ku neex nga ñëw nga indil indil indil maa ngi fii ba di yàlla yi leme suuf ma boroom xam-xam nag laa la bu ma sëriñ diw nee sëriñ boo xam ne caaxaankat la waaw da moom premièrement boo ko xoolee rek xam ne ignorant la waaw première mooy boo koy xool xam ne am kersa ci moom am kersa vraiment ci sa borom mu ngay jàkkaarloo façon yu mel nii nit ñi yaakaare ak yiw ak mbaax taxamuñu dara nga naan la ñooñu moom taxul ñooy wax waaw suñu classe yi nga xam ne moom la borom bi moom lañu ñu nattoo ñu dajeeg ñoom ci jamono ñooñu moom taxul ñuy wax waaw loolu bu ma xaatal mukk ñu nga borom xam-xam nga am na diw borom xam-xam mukk waaw yow wax naa la yow boo mayul <laughs> gis nga booy kotuwaay nit ñu mel noonu wallahi borom bi boo mayul da lay nattoo nga dund ba dee boo defoon deux cents ans ci kaw suuf doo sa xam borom xam-xam waaye nag da ngay waru ñoom ñu lay gëmloo ne ñoo fi ne ñoo gën a sell ñoo kii gën a sell wal iyaazu attention ñooñu moom taxul wax waaw kon liñ njëkk a def wutaakoon bu yées bi ñëw seen gannaaw adaa'u salaa dañoo doyadal julli duur mu daanu ñenn ñi heure bu leen neex lañ koy def ñenn ñi sax àgg nañ ba bon da leen di dikkal kefe ñenn ñi moom far dañ ko doon defatul sax waaw di rey waxtu yi nu mu leen neexee bu seen intere taxawee julli yi puus waaw. ndax dañoo nekk ci waxtaan lu am solo ci tànt bi kon nag julli yi mën naa xaar ndax ci li ñu nekk moo jullee yam kanit waxu narango doo bàyyi wax lu amul fan nga fi mën a nekk ci beneen jaamu yàlla boo xam ne nee nga ab tànt nga nekk di waxtaan ak nit ñi te ñooñu kenn du wax yàlla nee na ay wax yi pompeel Serigne Diw kefe jàpp ne loolu moo koy yëkkati wal iyaadu billah mooy réere Serigne Diw Serigne Diw daa soxla ay narkat yu mel ni yow ngir ay boo loroo iblis wor la nag zayyana laka shaytaanu amalaka alxabiis boo mu xullee ba saytaane daal di lay taaralal sa jëf ju yées jooj ngay def rey julli yi di naan ci sànq sëriñ diw lañ ne ah yow na la leer na yow ant xa minal xaasiriin bokk ñu ci ñu kuddus ñi nga xamante ne ñoom ñoo perte waaw. amul dara loo mën a nekk julli jot ñu naan lan wala boo jullee yem après même bu waxtu weesoo après mën nañ koo def ndax li ñu nekk nii ci julli la waxul dëgg. day kàcc waaw kooku moom day nar saa wax ji war ma ne loolu dina ko xoolal julli ni mu amee ni mu amee sol hafizu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin suñu borom ne préserver leen jàpp leen wattu leen ci julli juróom yépp rawatina julli ju dugg doomu ji ci tàkkusaan yonent lay saa saam ne képp ku bàyyi julli tàkkusaan kooku mu ngi mel ni dañoo décimé woon waa këram dañ leen a rey dafa génn liggéey ñëw bàyyi woon njaboot ji ay doomam yu sew say soxnaam ak lépp ay yaayam baayam yooyu bàyyi leen mu ñëw fekk kër ga yëpp tàkk ñu woo ko fa muy liggéey ne ko monsieur Diou c'est tel mu ne waaw ñu ne on est désolé est-ce que vous pouvez venir le plus vite possible chez vous mu ñibbi si ñëw fekk gendarme yi pompier yi wër kër ga mais qu'est-ce qu'est-ce qui du xew du xew ñu ne ko calme calmez-vous monsieur calmez-vous calmez-vous bu dee tubaab moom man xaw ma la ñuy liggéey waaw waaye xam naa ne brutalité moom yomb nañu waaw boo mooywul kenn ay woote alo ah récolte mooy xoolal ma loolu waa ji xëm fam nekk bu dee dëgërul mooy xoolal après bu dee fii pompier bi lox loola non lay woo sa monsieur tel waaye ñu wax la kii voilà. parce que dañuy xalaat ne boo ko waxee yenn yi man naa moom sax mën na fee jaar dee nga ñëw ñu naan la calmer gu ay kii ak yooyu wala après expliquer la bañ gis ne dal nga léegi ñu woo psychologue yi sa wet pompier yi ñëw ñëpp assister la pour boo naree kii ñu man a gaaw ba intervenir daal di lay xamal ne nag affaire bi lii la gis nga kooku naqar gi ko nekk mooy mu leer ko ne baayam moom dootu ko gis yaayam dootu ko gis doom yu sew yi kenn la ci dul gisati ñoom ñëpp périr nañu ci tàkk bi yeneen trois cent ans leer ku bàyyi benn julli tàkkusaan yàq mel noonu yi riwaaya bu ne ku bàyyi benn julli tàkkusaan faqat habita amal lépp lu mës a jëf na dafa bokk ci jëf yi nga xam ne yi nga xam ne mooy dañuy yow gis nga ba nga ba nga ba nga ba ba léegi. gis nga bu fekkee ne soixante-dix-huit ans nga am te ba nga amee ñu ne majorité quinze ans la hein ba nga ko amee ba léegi yow yaa ngi nekk ci jaamu yàlla di dem jàkka di def lu nekk di kii di dem dem nga fi ay makka def nga fi lii daal di ngay joxe ay azaka yu bari daal di ngay liggéeyal nit ñu baax ñi daal di ngay saraxe fii daal di ngay kii benn jour tàkkusaan jot nga toog amoo benn ngànt du danga koo fàtte da nga doon nelaw da ngaa feebaroon ba sa xel ne watu ci wala da ngaa xamoon da ak yu mel noonu dañ laa joxoon nga naan dara ndekki nga foog ne bisaab la ndekki sàngara sala sa bopp bi ne watu ci yu mel noonu ngànt yi ak yi nga xam ne ñooy tax ba mënoo julli ba waxtu yu jeex nga xam ne yooyu garaawul après da nga koy julli rek boo ko fàttale ko wala nga fàtte ko même bu dee yaa toog yu du ci benn yow sa xel a ci mais nga topp sa intérêt yi bopp ak intérêt yi ñeneen ba tax julli jooju defoo ko ba tàkkusaan bi jeex kap yonent way saa saa nee na lépp loo masa def daal dinay màbb waaw mooy lan li ma tudd ci yu baax yi nga wax yi ak yi ma tuddul yooyu yépp ñaari bëti mooy ñaari ñaari zéro yu leer nañ mooy defatoo fi dara lépp effacé ko dënku gis nga ni waa ji di yore ab disque duram disque dur bi jekki rek yàqu ba données nekk irrécupérable loo xam ne kenn manu koo récupérer dem na ci spécialiste yi ñoo ko non fu c'est mort yow sa données moom bu yoboo nga jullee leen julli ku faatu mooy c'est irrécupérable gis nga ko mooy moog waajoojoo yem mooy li ñu defoon ñëpp na léegi yow xoolal gravité wu loolu ni mu toll yow nga bëgg benn charrette taxaw fee naan moom li mu nekk jaamu yàlla la wala daa ki sànc sëriñ diw nga naan ma yow li ma ko wax daa daa daa kon yow gis nga léegi fay boo seet loolu yi ma la wax nii la yonent bi saa saa ma ko xaa baaman moo tax Seydi Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ne lii nga wax nii nag mooy lii firi bii looloo dëgër ci wax bi parce que borom xam-xam ne dañ ne moo ñenn ñi naan mooy ku ko bàyyi ah ah ku ko bàyyi benn yoon la wala ku mu ne ku ko bàyyi te loolu mooy li gën a dëgër xam-xam yu bari loolu la ndax yeneen tuwel saa sax waxam daa leer képp ku bàyyi man taraka salaatal asri faqad habita amalu ku bàyyi julli tàkkusaan loolu waxul la nga dëkk ci du bàyyi ko moom kese di julli yeneen yi mooy benn bés boo amul benn ngànt nga ba ko lépp loo jëfoon màbb na ci ngay gise gravité suñu société bi ak façon yi nga xamante ne ni vraiment c'est des bons ay bul lañu yu yu ay jéng lañu ñoo xam ne ñoo tax ñi bëgg dem ci yàlla même ñi nga xam ne sax yàllaa leen ñor du ñu dem fenn mooy façon yooyu ay sëriñ diw ak sëriñ ñàngam ak tout le temps nit ñi te jàngaluñ leen tous dara par contre li nga xam ne sax ñoom doon nañ ko defandi néew laata ñu leen di xam ñoo ñee ci diine doya nañ ko bu yàgg ndax ñoonu waaw ñoo nag ñooy xalku ñii yonente baay saa saam di wax ñooy xalku ñii alquran di wax li ñu def adaa'u dañu dóor julli mu daanu di ko doyadal wa shahawaat ñu topp seen bànneex yi lépp loo leen seeni bànneex la dañ koy mbubbale nag comme que nee rek ay diine moo dañ koy mbubbale diine nee waaye mees mees ah ça ne sert à rien jariñ fa sawfa yalqawna ghayya moo tax suñu borom fa sawfa xel séef nañoo yalqawna daje yawmal qiyaam ke ëllëg ghayya safara sa nga mooy ghayya waaw ghayya nga xam ne yeneen safara yépp dañuy muslu ci naan yàlla jahannama day taxaw mais yàlla yàlla nañ ma musal ci ghayya quoi ghayya moom daa pot wuu ne ah, yàlla yàlla ne lool safara ci boppam yenn parti safara yi dañ naan kanta suñu parti bee di xaj yi moom yàlla yàlla man ñu ci musal moom wuu xaj yi moom maa suufu aasana ah, allahu ñu lay ñaan nga musal ñu ci xaj suñu borom ne gis nga ndax mbonte gu rëy gu ñu ñoom loolu nga xam ne safara yeneen parti safara yi ci boppam dañuy muslu ci xaj yi falaa leen di dugal fa la ñuy moom laa leen di dajaleen ëllëg akbar kon xalf mu ngi noonu ci alxuraan ji gàttal yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne gis nga gaa yële baaxoon nekkaloon fi yonent yi xawaari yoona yële doon topp sunnaam di ci jàpp tey xeñtu li nga xam ne moom lañ fi bay di jàpp ci liñ fi bay ba ñu fi jógee de summa innaha taxlufu lan moo leen wut min ba'dihim xulufun ay wutaakoon yu yées kon gis nañ leen ci aaya yi walillahi alhamdu wal yu yées a yées waaw waaw mooy lépp lu baax rek li ñëw te gannaawam yées bon li woote ak héritage am ak ñoo leen fi toogal ak li ah, mbubboowoo seeni mbir te ñoo yées waaw wahum adnasu min kulli janaan seen xol yi ñoo gën a takk ñoo gën a tëre ñoo gën a tilim bépp xol buy taxawaalu ci mbedd mi laa wax waaw kon nag mu ne ñoom lan mooy seeni jikko nan lañuy doxale ñoom yaquluuna maa laa yafaaluun dañuy wax dong loo xam ne dara lañ ko def gis nga bés bu ñu la <laughs> ja yonent ba lay sàtta wallahi mooy yonentam yàlla la wax kii moom lay wax xamal maa laa yafaaluun mais ñii ñi muy wax nii mooy xeet yooyu lay wax mais mooy copie collé yi dafa am te yonent lay sàtta ko la tëg wa la tëg tattabi'unna sunana alladhina kanu min qablikum waaw keroog wax nañ ko xonay ni ba xaw a loolu yàgg nañ ko fi wax waat naa ci yàlla ne di ngeen topp trace yoonu tërënnu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy ci mbot ñu ne yonent bay saasaam ne yonent bay saasaam kan ngay wax al yahuud wan nasaara yi chrétien mu ne bu ma waxul ñoom ñan laay wax waaw mooy gis loolu laa la noonu moo tax ma ne la loolu du du bu nekk naan man maa créé benn affaire naan voilà léegi kon yow da ngaa bëgg a wax lu tax ñu naan euh, ñi mel nii ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi ñooy banu Israayilu xeet bi dama naan loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax d'une autre manière waxewu ko comme kàddu yi ma wax mais loolu mu ne wat naa ne ngeen topp trace u trace doxalinu ñi nga xam ne ñoo leen fi woon waa ci ba muy duggee tàmbu nga xam ne day xeeñ xat ah xesaw xaj xat te daanaka du ci xaj sax mu dugg ci yéen di ngeen fexe boroxlu kanam ak moom di ko dëkkanteeg moom waaw foofu lañ naan la boo dem fekk fa borom yow nag doo fa jële lu de lu dul ab ab pënd kese ànd ba moom doom yëg fay jële waaye de toute façon moom doo am doo am dara <laughs> waaw dara doo fa weex tàll rek yaa kay ñaawe rek fer yi moom yow la ñuy topp mooy yonent bay saam loolu mu wax ne waat naa ne di ngeen topp ñooñu ba buñ duggee ci kàmbum bët ngeen nekk dabaj yéen ak ñoom ah loolu la moo tax ci gis nañu waaye ñun doo xam ne même bu dee ne ñoom dañuy sëy ci yoon yi sax ci yoon yi ñu fay sëy yéen di ngeen def ni moom